<laughs> waaw <laughs> ndeysaan nga tax nit sa démb boo ko ruusee wax wala bañ ko la koy tuddal ngay mer mooy googu moytu leen ko ko am <laughs> léegi kon mooy xadiis ñaari xadiis yi euh, seen suñu la kaaleeg suñu bunt bi doo xaraamal di di defar image yi <coughs> loo xam ne daa am ruux mooy Ibnu Mas'ud li wax daa lii wane ak xaraam yonent saa salaam nee bokk nañ gën a tar buggal waaw ñii bokk na ñi nga xam ne ñoo gën a li nga xamante ni ma la mooy buggal yawmal qiyam mooy ñi nga xam ne ñooy jéem a defar yi waaw moo tax ne borom bi dana leen inna al moom mooy al musawwirun hadith abu hurayra bi di wane ne borom bi ci boppam moo naan ana kan moo dàqatoo kenn dàqu la ki nga xam ne day ñëw jéem a bind li nga xam ne di imiter li ma bind ba pare léegi bu dee man na na bind loo xam ne moom moo ko zarra loo xam ne yàlla bind na koo pare mais na def zarra yow ku manul bu doon xorodom li maamal xaaf na xajar bi wax mooy malgré li ñuy tuutee que sewakay tuuti manoo ci dara manoo ko defar waaye xatta mais am na lu ma fàttaliku léegi mooy masala yi ñu doon gis bii passé xam nga benn am na masala bu ñu fàtte mooy masala robot loolu lañ fàtte mooy robot yi ñuy defar léegi nga xam dañ leen defar ñuy servir ci restaurant yi ak robot yi rek robot ñoo xam ne comme nit di dox di def di kii di ten di dem di ñëw ko yow loolu est ce naan dañ naan la loolu ci gàttal loolu xam nga ne daa xaram comme lii la voilà yow bu dee yow dessiné ak ñi ne la ah ñii ne mooy loo xam dañ ko représenté mu taxaw loolu lañ xaraamal lan ngay xalaat ci loo xamante bi am jëmm moom ñépp ci d'accord am tëkkadeer lan ngay xalaat nag bi nga xam ne waxuma daa dépassé fu yëpp di dox ak dem loolu moom ci gàttal mooy boobu moom kenn gënu koo dugg ci mbir yi moom boobu sax gën a àgg gën a jege nit <laughs> waaw ndax léeg-léeg sax dañ koy wax loo muy wax boo ñëwee laaj ko mu tontu la IA yi ñu ci def mooy intelligence artificielle mu mel ni di di di tontu ni ñeek ki yóbbu yooyu. waaw di le servir vous voulez quoi monsieur nga ñëw moom mooy moom mooy assurer le service waaw ndax gars yi dañoo bëgg am xaalis voilà jël salarié yi daa cher humain léegi dañuy jël ñoo xamante ne ñoom ñoo leen di créer voilà ñoom ci seen bopp ñoo koy créer muy ay robot yoo xam ne daal dinañ def entretien bi après c'est boo ñëwee ci restaurant bi robot ngay gis mooy accueillir sa commande kii dem daal di koy wax yeneen robot yi yeneen robot yi defar commande bi dajale aywa ñu def ci benn barquette teg ci benn kii mu daw ñëw robot bi daal di yëkkati jox la nga daal di fay looloo raw yi mooy loolu moom xaraamun moom waaw qawlan waaxidaa mooy bi Ibn Mas'ud danañ ñi gën a tar mbugal yonent saa salaam Seydina Omar fe Seydina Abu Hurayra mu ne yonent waaye saa salaam nee na borom bi moo naan ana kan moo dàq tooñ waaw mooy kenn dàq la tooñ ki nga xam ne day jéem a bind comme sama bind bu ma nee na def ni na bind ab otum wala ab melentaan wala boog ab pepp wala ab orge wal yaxluqu sha'ira mooy pepp boog orge nañ ko bind bu dee mën na te loolu xam nga ne gars yi ci tus léegi fii nii. wax ji mooy inna ashadda an-naasi ci bu ibnu Mas'ud bi waxoon nañ la que ne loolu la taxaw tuuti ci bii ginnaaw kon gis nañ lëkkaale bi ak yooyu li ci jëmoon nag ci masala yi gisoon nañ ko la alhamdulilah mi nag côté njàngale mi waxoon nañ la euh, mooy tamit leneen mooy dugg ci buur yi ak ñi nga xam ne mooy borom pouvoir yi bu dee nit ki mooy borom xam-xam bi loolu dara newu ci bu ne dina sàmmoon teg al amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar di diglee lu baax tey tere lu baaxul te bañ ak aji pouvoir yooyu di jaare ci moom ngir daganal lu xaram wala di appuyer seenuk lu bon luñ ne bu loolu lépp dàqoo te muy sàmmoon teglee loolu day nekk loo xam ne dugg ci ñoom sax loolu mooy li jaadu parce que sinon buñ fa duggul caaxaankat yeeg nitu àddina yee nekk ak ñoom te ñooñu buñ ëppee lu ñuy nekk ak ñoom man nañu leen a influencer côté bu bon bi te ñoom seen décision day laal dëkk bi yëpp waaw moo tax lool daa am solo quoi waaw mooy kalimatu xaq di wax dëgg ci sultaanin jaa'ir koo xamante ne bon ab njiit la bu dëng même bu dee ne sawaay dëngul Marwan mais gouverneur nekkul ku dëng sauf que mu ngi def loo xam ne ba Abu Hurayra gisee loolu daa xam ne yeneen saa salaam mi leen di yooyu man ra'a minkum munkaran mu ne hey dégg naa yeneen saa salaam mu wax li moo tax nit koo xam ne manoo loolu mooy yow di dégg di dugg ci ñooñu day xaraam ci yow parce que lu tax yow ay problème rek ciy indil sa bopp parce que bu boobaa lépp loo xam ne mun karaat ya ñu nekk te nga manoon ko dara tënkulu ko amul benn bu lu gën a rëy conséquence bu gën a rëy boo ko tere woon amu ci sauf que sa notoriété walla ak ni ñuy niinale sa ceeb ak yooyu rek ngay ngay ngay ngay ngay ngay bàyyi xel tax nga bàyyi leen ci caaxaan yooyu yow na la leer ne amoo lay sa kanamu sa waaw moo tax saxaaba yii noonu la leen saa saam yare woon muñ gisee lu dul noonu dañ koy wax waaw waaw amul mooy monsieur le gouverneur tem mu mer dara après waaw <laughs> waaw Seydina Abu Hurayra léeg-léeg doon wax wax ju tànga ah Abu Seydina Abu Hurayra da ko doon wax wax ju tànga ah voilà keroog bu nettali boobu doon wax naan bi <laughs> Seydina Al-Hasan ibn Ali génne àddina radiyallahu anhu léegi ñuy laaj ndax euh, ki ñu suul ko ci euh, côté euh, yonent bi alayhi salaam mu laaj Sayyidatu Aisha mu ne mu ne mu mu joxe ndigal kii ne moo doon le gouverneur léegi bi affaire bi naree indi problème kii te tax Sayyidina Hasan dane woon loolu bu Aisha waxee waaw baax na bu bu bu dee mbir mi mën naa nekk ñu def ko bu dee mënul nekk ngeen yóbbu ma bàq comme tout le léegi nag bi Sayyidatu Aisha joxe ndigal <laughs> Marwan bañ <laughs> moo doon monsieur le gouverneur ne loolu du léegi affaire yi nar indi problème Sayyid Abu Hurayra ne qatalallahu Marwaana waaye <laughs> ci Marwaan rek moom lu ñuy yoonam ci yi <laughs> voilà mooy <laughs> voilà xam nga loolu waaw mooy di wax dëgg dëgg taxawee quoi malgré tout que dootuma def vice gouverneur buy demati non après waaye ñun vice gouverneur la ñuy la ñuy yàlla ñuy jaamu poste ah dootuma def mufti damay day day damay rikki ci mufti ji ma def mufti diyaar Sénégaliya wala al Misriya wala ay nangam ah mufti Sénégal wala mufti Égypte wala nangam sa yoon da war ci deme saa yi da ngay wax dëgg eh jeex na <laughs> waaw dëgg daal ngay wax léegi bu meree graw na la rikki ci lépp waaye loolu dara new ci da ngay wax dëgg léegi looy eh, léegi asad bi la ñuy taxaw dëgg mooy al imaam alxaam na xajar mu ne waqad istush waqad istushkila kawnu musawwir ashaddu naas ataaban maa qawlihi ta'aala udxulu aala firawna ashadda al mu ne eh, lii am na benn lënt lënt bu ndaw ci le fait que ren saa salaam wax ci hadiis ibn Mas'uud bi radiyallahu anhu nit ñi gën a tar mbugal yawmal qiyaam yeneen saa salaam mooy ñiy defar représentation ay humaines yooyu ak wala yi nga xam ne day am ruux. ci ay jaay àll ay animal wala yu mel noonu mooy mooy mooy ci wala leneen léegi mu ne ndax ànd ak wax ji nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala ne yawmal qiyaam dañ naan waa Firawna udxulu ala Firawna eh yéen waa kër Firawna Firawna al adaab li gën a taat ci mbugal fa innahu yaqtadi an yakuna al musawwir al musawwir ashad adaban min aali Firawna est ce kon lii day wane ne kii defar. forme humaine yooyu di defar yooyu di sculpter yooyu ak yeneen ki koy defar ak selon ku nekk ni ñu ko déggee mais loolu day wane ne koog moo gën a tar bugal waa kër Firawna mu ne wa ajaaba Tabari mu ne al imaam at-Tabari rahimahullah daal di tontu mu ne fa inna al muraada huna li ñu jublu fii mooy man man yusawwiru maa yu'bad min duunillah wa huwa aarifun bi dhaalika qaasidan lahu fa innahu yakfuru bi dhaalika falaa ya'buru an yadkhula madkhala aali Firawna imaam at-Tabari ne lii mooy ki nga xam ne day defar image yooyu di defar statue yi bokk ak image yooyee loo xam ne dañ koy jaamu mu ñëw defaral ko ay gaay euh, defar ay asnaam wala yoo xam ne représentation humaine wala yi nga xamante ne dañ koy jaamu mu ñëw defaral ko ay gaay te xam na tere bi te xam na tamit le fait li ñuy def mooy ngir ñu jaamu ko jublu ko ci mu ne koog day weddi ci loolu kooku nag bu boobaa soriwul mu bokk dugguwaay ak waa kër Firawna voilà mu ne wa amma man laa wa maa man laa si yaqsidu daalika koo xam ne moom jubluwu ci loolu moom moom li ko ci neex mooy na defar rek ay sculpture wala yu ne noon teg wala bu dee ñu ne dessin la ay dessin defar ay représenté yooyu teg jeex na mu ne bu kookaa te jubluwu ci loolu ay ñu koy jaamook defar lu ñuy jaam mu ne fa innahu yakunu aasiyan bi taswiri yi kooku le fait mu defar yooyu day nekk aji ku mooy yàlla rek mooy na yàlla ah faqat kese waaw mu ne wa ajaaba tontu na xayru ku dul abu kii tabari rahimahu binna riwaaya bi isbaati min saabita mooy min inna min am na waaw waaw inna am na inna ashad an-naas mais am na inna min ashad an am ñu ne lool sax na kon nag bu boobaa ak bu ñu ko ñu gis yoo xam ne dañ koo dindi léegi dañuy yenn yi ñu dindi que ne min bi ci la mooy bokk na ci waaw mu ne wa ida kaana man yafalu taswir min ashaddi an-nas azaban kaana mushtarikan ma ghayri mooy bu dee nag ki nga xam ne def bokk na kii def yii ñu gën a tar mbugal koog day bokk loo am da koy bokk ak ñeneen ñi nga xam ne tamit am na ay hadith yu wax leneen loo ñooñu tamit ñoo gën a tar mbugal da ñoo ñoo ñooy mooy seen dénominateur commun ñoo ko bokk waaw mu ne te wa laysa fil fil ayati maa yaqtadi ikhtifaafu ala firawna bi ashaddi al te tamit aaya bi nga wax sànq udxulu ala fir'auna ashadda al-'adab loolu amul dara ci aaya bi luy tegtal luy wane ne loolu dañ koo jagleel waa kër fir'auna dañ leen ne bal hum fi adab fi al ne leen ci biir mbugal mi ñoo ci gën a tar udxulu dugg leen ala ashadda la gën a tar mbugal tekkiwul ne ñoom kese fay ne waaw fa kadhalika ñeneen ghayruhum ñeneen ñi yajuzu an yakuna fil adab ashad moom nekk proportionnellement nga def fa nga nekk ci loolu ñay def lu mel noonu comme yow a xam ne defuñ loolu yow fa nga nekk yaa gën a tar li mu gën mu ne wa qawwa at-Tahawi dhalika imam at-Tahawi al-Hanafi <coughs> dëgëral lii bima akhrajahu li nga xam ne moom soloo na ko min wajhin akhar ci beneen wàllu an ibn Mas'ud rafa'a ci loo xam ne imam Ibn Mas'ud da koo yëkkati mu ne yeneen saa sam nee na inna ashadda an-nas 'adaban yawm al-qiyamah rajulun qatala nabiyan aw qatalahu nabi wa imaamun dalla wa imaamu dalala wa imaamu dalalatin wa mumathilin min al mumathilin mu ne wa kaza akhrajahu ahmad mu ne loolu imaam yeneen saa salaam da ñi gën tar mbugal yawmal qiyaam mooy benn waay boo xam ne ab yonent moo ko rey <laughs> léegi yow kañ nga fi xam ko yonent rey <laughs> <laughs> ci t <laughs> kan rek nga xam koo xam ne nit koo xam ne am yonent moo ko rey kan sëñ mos kum yonent rey xamoo léegi nañ bàyyi loolu parce que yonent daa vague léegi yonent saa salaam moom kan la rey moom cib xare moom yonent saa salaam mas na rey nit cib xare <laughs> hein mais am na ko fa yeneen saa saa rey xamoo xam nga ba mais ubay mu xalaf frère ubay ya mi ngi rey Badar ubay ubay na xalaf ma doon ma doon fitnaal Seydina Bilal te Seydina Bilal fàttu keroog moo lamsaar yi mais frère am bi ubay ubay mu na xalaf ubay na xalaf waaye xalafahu Allahu fi naari li mu doon liggéey yeneen saa saa ne Makka dafa yoroon benn fas boo xam ne moom la doon defar di ko toppatoo waaw di ko jox di ko jox pepp bu baax di ko di ko di ko toppatoo bu dajeeg yonent saa salaam nag yor fas wi naan ko Muhammad eh gis nga fas wii nii maa koy toppatoo bu baax xam nga lu tax ma koy toppatoo pour ëllëg bu ma dajeeg yow ci biti ci xare wala lool ci laay yéeg daal di lay fat rey yeneen saa salaam bu ko ma sa lool mu ne ko ana qaatiluka insha allah ne ko yow nag par contre man maa lay rey ndem soom na <laughs> keroog nag Uhud gis nga Ibnu Qami'a doon eh, eh, eh, Ummu Ummu Umaara bu ko faat bu ko la tudd mais non kee mooy jigéen gu man góor <laughs> Ummu Umaara xam nga mu ngi naan keroog Uhud maa ngi taxaw dégg kàccoor bu mag bi euh, ibnu Qabi'a jóge nee naan naan naan dulluni ala muhammadin tegtal leen ma muhammad <laughs> sallallahu alayhi wasallam nee na rek waay maa najawtu in najaa nee na ma taxaw ci kanamam maag Mus'ab ibn Umayr nee na man maa maa ni nekk ci kanam mu agsi rek daal di may ngan jaasi ci doq ma jël jaasi ji ma yoroon laa ko waaye yow rafaal ko rafaal ko ko ba doyal mais noonu yàlla bi dara la ko jariñu ñaari mubbu koŋ la dóoroon li ma dóor yëpp ci ay weñ laa ko dóor mu jàll rey say naa Musab nag wane gannaaw di daw daan xatalatu Muhammadaa sallallahu alayhi wa sallam da doon kàcc mais Ubay ibn Xalaf noonu la doon def Ubay keroog ci bi bi xare bi kiiwee xam nga waa Quraysh dañu njëkk a daw mais bi ñëwee ba say naa Xaalid récupéré montagne bi radiyallahu ba gaa yi dominer jullit ñi Ubay nag daa gaa yi nag kii nag juhur ubay naan dulluni ala muhammadin ma najawtu in najaa yéeg ci fasam wow <laughs> naan tegtal leen ma muhammad laa fu mu nekk ci champ de bi champ de bi du mucc bu dee man mucc naa waaw fekk leen saa salaam mu ngi mu ngi <coughs> toog nii ak ay saxaaba ci fenn foo xam ne mooy sonn nañ blessure yi waaw léegi ñu gis ko muy ñëw saxaaba yi naan mais yoneen saa sam xaaral ñu ñu daal di koy kat yoneen saa sam ne leen bàyyi leen ko waaw bu sowal ceen na mu jóge na la di mel ni dox ci fas wi ba mu xool gis bu kenn ci yi mu jël ko bi mu ko jëlee nekk <laughs> dafa dafa xamule woon ba kii côté bët bi la jaar ci côté ci euh, nu mu tudd euh, ñaar diggante bëti ci katkam bi noonu foofu la jaar la xeej bi daal daal di ko ci jam-jam bu ndaw rek sawaay sawaay wane gannaaw jam bu xam ne sax daanaka affaire bi dereetam wane gannaaw bi daw te jëm ci waa Quraysh naan xatal la ni Muhammadu Muhammad rey na ma yaay ko yow looy wax nii xanaa sa bopp bi da ngaa feebar yow yow sa nii lii dara ma ko la gis sax du foog ne rek jàpp mu naan wallahi bu ma tifli woon ma dee parce waxoon na ban moo may rey te jam na la <laughs> yow kay coobu toll nooy xamee loolu ba pare di dëkkuwaate koo xam ne xam nga ne lépp lu ma wax dëgg la ci yoon bi bi ñuy bi ñu jógee oxot ci yoon bi la la dee gaa yi suul ko ci ci hël bi foofu wal iyaazu billaah moom Ubay ibn Xalaf comme frère am Umayya xalafahumullahu fi naar yal na leen yàlla jàllale ca gannaaw safara fa gën a sori amin voilà hadith bi kon ubay voilà way ma xalaas la yeneen sa salam rey way yow kon mu ne Ibnu Mas'ud mu ne yeneen saa salam nee ci gën a tar bugal bisub taxawaay ba mooy rajulul waajoo xam ne qatala nabiyan dafa faatu yonent aw qatalahu nabi waaw wala ab yonent daal du koy faat waaw ñuy faat yonent moom banu Israël moom yàgg nañoo faat yonent moom waaw ñenn ñu siyee leen dagg leen ñaar xar leen en deux lañ liggéey moom waaw waaw moo tax non seulement moo tax ñenn ñu ne non attention ñoom rey ñu rey ñu non rey ñu yonent banu Israël yi kese ah ñoom ci seen bopp ñoom ñoo rey yonent saa salaam gaa ni addit ah, ñu ne waaw parce que ñoom ñoo amoon li nga xamante ne mooy euh, intention daal di koy rey waaw loolu la te borom bi da koo waxoon neewoon na leen yéen yéen waa banu Israël Israël afa kullamaa jaakum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun ca suuratul baqara waaye yéen waa banu israil yéen daal luy dayu ba saa bu dem ndaw ndaw dikkalee ci loo xam ne neexul seen bakkan yi parce yi nga xam ne lépp saytaane la waaw mooy état bakkan yoreen ci ñëwul ngir màggal sa bakkan mukk alayhi salaatu wassalaam ci loo xam ne neexul seen bakkan yi ngeen réy réy lu bañ koo topp ci dëgg yi nga xam ne xam ngeen ne dëgg bu jóge ci man la ba moo tax fa fariqan benn kuréel ci sama yonent yi kazzabtum ci weddi leen kese ngeen yem mais di leen di leen lor tamit waaye fariqan am beneen kat kuréel boo xam ne taqtuluna da ngeen leen di faat ñu ne nee taqtuluna xam nga borom bi lan la ko lan la ko conjugué dane fari fa fariqan kazzabtum ngeen weddi mooy lu paase wa fariqan am mbooloo boo xam ne mooy am na ñu ngeen jotoon a rey mais ba léegi dina am di ngeen di continuer di rey yonent mooy di ngeen rey yonent bi yéen koy faat waaw ndax ndaw sax ko posone woon euh, fële ca Xaybar yahudiya waaw te poson boobu da def ci yooyu saa sax boo ko xooloon ni Seydina Anas wax dañ doon gis effet poson boobu voilà waaw def na trois ans dooru génn àddina mais moo tax ñenn ñi loolu la voilà kon ñooñu moom faat nañu bu yeneen <laughs> ah non seulement ñoom Seydina Zakaria ñoom Seydina Yahya ñoo ñëpp ñoo leen éliminé waaw ndax xam <laughs> gars yi ñoo gis quoi <laughs> waaw léegi nag jàpp ne le politique des assassinats loolu mooy wone ne voilà c'est comme ça <laughs> waaw moo tax xoolal li leen borom bi di toroxale rek fii kulli waqtin waxiin quoi wal iyaazu billah ak képp koo xam ne ñoom nga mel di bañ nitu yàlla jaral la la sax daal di koy rey ci maali foro parce que li ñu lay wax ne li muy wax di ko jële ci yàlla neexul voilà Ibn Mas'ud nag mu ne kon yeneen saa salaam ne ki gën a tàm ci nit ñi mooy koo xam ne dafa rey qatala nabiyyan nit ku reyub yonent wala koo xam ne ab yonent aw qatalahu nabi wa imaamu dalal ak koo xam ne njeetub riir la mooy tànkute ji nit ñi nekk ñépp yow nga toog ne yaay seenub sëriñ di leen di leen di leen di tax lépp lu yàlla tere ñu ñeme koo bañ a def parce ne nañ ci yow lañ jébbalu wala yaa leen koy digal yaay seen sëriñ mu ne koo kenn bokk na ci ñi nga xam ne ñoo gën a tar bugal yow mal waaw moo tax parce que yow doo yem ci sa ci sa bàkkaar yi bopp képp ku la topp man sanna fil sunnatan sayyi'a moo lay jàpp képp ku rëdd te xawal doxal ci lislaam yoonu bon da ngay am non seulement sa bàkkaar yi bopp ak bàkkaaru képp ku la ci topp ba yawmal qiyam moo tax ñooñu bokk na ñu gën a tar mbugal mu ne keneen wa mumassilun minal mumassilin ki nga xam ne day ñëw di niru niru la di sculpter ay forme yoo xam ne comme nit wala ay fas ay jaan ay yooyu yoo xam ne daa am kii wala ñu ne dessin la mooy <laughs> ñooñu kooku ci la mu ne wakkasaana ko noon fan axrajahu la ko solo ahmadu al imaamu ahmad mu ne nag waqad waqa'a ba'du hadhihi ziyaada mu ne yokk bii daal dinay rot fii riwaayati ibn abi umar mu yàlla dal bi nga xam ne ashartu ilayha moom bi muy def taxriiju xadiis ibn mas'ud bi al imaam al haafid nee na daal di war koy junju waaw mais foofu faktasar da cee yem ala al musawwir ki nga xam ne mooy def représentation yi wala man qatalahu nabi ab ku yonent daal di faat alayhi salaam mu ne wa axraja at-Tahawi al-imam at-Tahawi al-Hanafi daal dinay solo aydan min hadith Aisha hadith sayyidatu Aisha marfu'an mu yëkkati ba ci yonent saa saam mu ne ashaddu an-naasi 'adaaban yawma al-qiyaamati rajulun haja rajulan fa haja al-qabila fa haja al-qabila bi asriha mu ne bokk na tamit ashaddu loolu ñooy min rek yii yëpp day mooy ay ñi gën a bokk na ñu gën a faral ñooñu ñëpp ku ci nekk selon la nga def yaa gën a tarle waaw mu ne ñi gën a tar mbugal bésub taxawaay ba mooy benn waay boo xam ne daa fekk tribu bi jàmbur wala benn waaso daal di leen daggal daal di leen saaga daal di leen ŋàññ <laughs> ŋàññ leen léegi gaa yi répliquer ŋàññ moom tribu bi waaw yow yaa ñëw fekk joolaa yi nga ne joolaa bon yi ñu waaw yéen yéen a yées ma joolaa yées léegi joolaay répliqué ne yéen séeréer su bon si ngeen doon léegi yow <laughs> waaw <laughs> waaw nga ñëw saaga tubaab yi waaw race bu bon bi ngeen doon wala yaasu balaa tubaab yi ne yéen race yi waaye daggal léegi nag saa <laughs> saa am na ñoo parce que yaa ko waral yaa ñëw di saaga raasu jàmbur wala xeetu jàmbur wala nàngam léegi ñu saaga yow sa bos nit kan moo waral ñu saaga ñëpp ku dul waaw c'est guinéen rek saaga guinéen bi ne saa yow les sénégalais bi waa yow saaga <laughs> léegi yow kan moo waral ñu saaga sénégalais yi yow la voilà yow kenn gënu naa tarmugal wala borom bi fayee sa loolu xam nga ne <laughs> waaw wala yéen waa kër Baye Diw ñu ngeen yéese waa ñu réplique moo tax yeneen saa salaam ne woon laana euh, kii laana Allahu man laana waalidayhi waaw borom bi rëbb na képp ku rëbb ay waajuram saa may ni ko yàq ñu ne waajur mu ne barke day rëbb waajuru jàmbur waajur yaay nal na ko yàlla rëbb waajur ne ko sa ndey yàlla la yàlla rëbb eh, léegi kan moo waral ñu rëbb sa ndey yow la parce que yaa rëbb ndeyu jàmbur waajur rëbb sa ndey walla buudir sa ne yàlla yàlla loolu yaa ko waral xam nga ne respecté woo sa waajur boo ko respecté woon di nga xam ne doonoo woon wax waajuru jàmbur noonu quoi parce que quand même li la say waajur jaral da ngaa foog ne ñeneen ñi seen waajur c'est des waajur falaa falaa quoi waaye <laughs> moo tax yooyu yëfi caaxaan la waaw moo tax l'islam ci boppam yu doo xam ne ay jaamu yàlla la sax danaan la bu leen wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa borom bi nee na xam nga naan xërëm yéeg eh, yi nga xam ne moom la gaa yi di teg di ko jaamu en dehors de yàlla ak yi nga xam ne moo màgg fi ñoom mu ngi mel ni France bi màgg fi ñoom ay ñoom Marianne ay laa kii ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom waaja euh, Jeanne d'Arc ak façon yu mel noonu ak la euh, euh, Marianne bi nga xam ne mooy mu représenter la République wala figure yooyu boo ñëwee saagaleen mais saa waay en tant jullit gaa ji saaga yàlla kan moo ko waral yow la waaw mu ne borom bi ne bu leen saaga yi nga xam ne ñoom moom la ñuy jaam waa yéefiri bul ñëw ne hubal mu bon nii wala saaga hubal gaa yi saaga yàlla <laughs> ndax lan dañuy mel quoi ni tamel noonu ndax kullu hizbin bima ladayhim farihun mbooloo ma ne la na fa moom la ñuy bëgg ñoom jàpp nañ ne même xam nañ ne même bu bon ñeen ñi nga xamuñu waa ah ñi ëpp nañu jàpp ne lii mooy dëgg liñ nekk waaw wa zayyana lahum shaytanu a'malahum hud hud waxati na dëgg shaytaane daal di leen le teeralal liñ nekk waaw moo tax borom bi ne mbooloo mu ne lañu ne moom la ñuy dégg ndax jàpp nañ ne moo ci gën a kii voilà ah les grands jours de la nation française mais c'est pas les grands jours de la nation euh, togolaise même bu dee ne ñoom lañ colonisé woon ñu bokk yenn yi parce nekk ngir xew euh, bu nekk la war a ci normal seeni wala bokk ak ñi nga xam ne bi ñuy jullit ainsi de suite noonu moo tax loolu bokk nañu gën a tar kii nga ñëw ŋàññi ab ab benn waay ñu ŋàññi tribu bi nga jóge eh yow bu bon nii mu ne waaye ma ne yéen séeréer su yées si ngeen doon voilà léegi yow yaa yaa saagu séeréer si nag <laughs> imaamu Tahawi mu ne qaala Tahawi fa kullu waahidin min haa'ulaa'i yashtariku ma'a ku nekk nag kii hadiis yëpp tudd day bokk ak keneen ki kii taruk mbugal ga nga xam ne moom lañu waxoon ala Firawna ak a dabaj leen ci dugg leen ashad al azabi waaw kay mu ngi noonee eh, mu ngi noonee wallahu taala alam mu ne wa qaala abul walid ibn rushd maanaam imam abul walid ibn rushd na ci fii mukhtasar mushkil tahawi ci mukhtasar bi nga xam ne moom moo mushkil ci imam tahawi bi mu ne maa xaasu loo xam mën nañ ko tënk ni innal bi hadhihi as-sira tëkk bi nga xam ne moo am ci mooy inna ashadda an-naasi azaban loolu in warada fii haqqi kaafirin fala ishkaala fii bu dee ne ci àqu yéeféer comme waa kër loolu amul benn lënt-lënt bu mën a xew waaye li annahu yakunu ndax bu boobaa day nekk rek mustarikan ku muy lu muy bokkale fii daalika maa aali Firawna ab yéeféer boo xam ne borom bi da ne wala yeneen saa saa ne moo gën a tar kooku dañuy xam ne moo fi aali Firawna ñooy bokk lool waaye wa yakunu fii ji day nekk ci loolu dalaalatun ala 'uzmi wala ala azmi ala ah, indami indami kufril mazkur di wane màggaayu kéeféru quand même kooku ñu ne moom ak waa kër Firawna ñi dina tar mbugal ñoom ñooy bokk quoi mu ne waaye nag wa in warada fi haqqi ansi bu dee nag koo xam ne mooy katu yàlla mooy julli la mais daa def bàkkaar bu mag comme ni mu wax nii xam nga ki ñëw di ñàññu qabila ak tribu kooku mën a nekk jullit ñu ne bokk nga ñu gën a tar mbugal waa léegi kooku ban lien la am ak waa kër Firawna mu ne bu dee ci àq julli la fa yakunu ashad azaban min ghayrihi min al-usa bu boobaa mooy li muy tekki moo gën a tar ndugal ci ñeneen ñi nga xam ne jullit lañ ñi nga xam ne dañoo def ay mooy yàlla mais àgguñ dëgëre bi mu àgg moom waaw loolu mu ne wa yakunu mu nekk loolee zalika dallan ala izamil ma'siyati al-mazkura wane màggaayu euh, bàkkaar boobu nga xam ne moom lañu ñu tudd muy mooy yàlla boobee waaw waaw mu ne wa ajaaba tontu al-Qurtubi al-imaam al-Qurtubi fil Muhsim mooy Abul Abbaas sëriñu boroom tafsiir bi mu ne bi anna naasa nit ñi nga xam ne alladhiina udifa ilayhim ashadda a adaab wala ashaddu al-'adaab nga xam ne dañoo al daal di leen lëkkale li gën a tar mbugal laa yuraadu bihim kullu an-naas de bu namuñu ci gépp nit bal ba'duhum yenn ñi la wa hum te ñooñ mooy man yu shaariku mooy ñi nga xam dañuy bokk ak ñoom fil maanaa ci maanaa al-mutawa'id alayhi li nga xam ne moom la ñu tëkkoo bil adaab ci mbugal fa firawnu ashaddu naasi alladina da'u ilahiya adaba mu ne bu ko defee firawna képp kuy wootewu naan yàlla nga firawna moo la gën a rëy mbugal ci loolu mooy sa mooy sa président parce que moo ne woon eh, eh, eh, moom firawna ne man maa alimtu lakum min ilahin ghayri xamaluma leen beneen yàlla bu ngeen war a jaamu ku man firawna tamuy dem duus kookoo yabaate <laughs> yow nooy demee toilette ba pare naan gaay xamaluma leen <laughs> yow kuy dem toilette ñeme ngaa taxaw naan gaa yi sawaay jaamu ma te li nga lekk moom foo jaar bi nga ko reesal te fii ngay dugg ci toilette yi di def lu xesaw te ñaaw nga sawaay yow koog yàlla la Firawna moo yabaate quoi <laughs> waaw bu nelawee di wut léegi ñu kooku mooy yàlla quoi subhaanallah Firawna dafa yabaate woon noonu nit nit dafa nuy quoi surtout pouvoir bi muy am ak yooyu mooy tax mu kii waaw mu mu beew quoi mu ne nag képp kuy wootewu yàlla kii nga xam ne moo ci gën a gën a garaaw mbugal mooy fii dalala fa kufruhu ashaddu adaban ah fii dalalatin kufruhu ashaddu adaban mimman yuqtada fii dalalati mu ne ki nga xam ne moom ab yéeféer la ba pare nekk nekk nekk leader ci foofu di ci woote di ci woo nit ñi ñu ko ci roy ba pare di roy moom yu bonam yi mu nekke kooku moo gën a tar mbugal te ki nga xam ne moom fii fii faman yuqtala fii dalal fi kufri ci kéefër gi mu nekk moom ci lay xëcc ñeneen ñi cànkuteeku kéefëram ci lay xëcc ñeneen ñi ah ba pare nekk ci leader kooku moo gën a tarle mbugal que ki nga xam ne moom ak kàccoorte ci la aaye quoi ba gaay di ko ci roy mu ne wa man sawwara suuratan zaatu ruuhin lil ibaada ashaddu azaaban mimman yusawwiruhaa laa lil ibaada mu ne ki nga xam ne daa defar ay statue wala yi nga xamante ne dañ ay représentation humaine wala leneen ngir ñu koy jaamu kooku mu gën a tar bëggal ki nga xam ne da koo defar mais jubluwu ci ñu koy jaamu ngir leneen kon loolu la wallahu ta'ala a'lamu bis-sawaab wa ilayhil marji'u wal ma'aab kon gis nga ñii seen problème la la mooy dañuy niru nirule bindum yàlla te lool la waxoon Sayyidatu Aïsha ne ñii ñoo gën a rëy mbugal mooy xadis mille six cent soixante-dix-neuf ne gaa yi euh, ñoom ñoo gën a yaa Aïsha asaddu nnaasi adaban inda allahi yawma alqiyama alladina yudaahuna bi bunt bi ñi a tar mbugal ah fa yàlla ci nit ñi moo ñi nga xam dañuy niru nirul bindum yàlla kon loolu bu bokk li nga xam ne daa tax tax yi tax ñu xaraamal façon forme yooyu nit ñi di defar yu mel noonu waaw moo tax mu ne fal yaxluqu wa man am na man zahaba yaxluqu ka xalqi ana kan moo dàq tooñ kenn dàq tooñ ki dem di bind nee comme ni sama bind waaw loolu kon loolu mooy li nga xamante ne euh, moo jëmoon ci xadiis bi insha allahu taala euh, wallahu taala alam xam nga kii defar lool ngir niru niru moo tax kii ne dafa am nag ay yoo xam ne euh, euh, euh, ñii niru niru mu ne wa amma man adaahu fa yahrumu alayhi wa yaqul léegi te nga ne waa léegi man defaruma ko ngir di niru niru leen buntu yi yàlla sculpture bi loolu kii nagam voilà ay représentation yu gàll yu taxaw yooyu man c'est pas pour jaamu ñu ne la loolu ça ne veut pas dire que hadith bi da ne rek ñii niru niru yàlla yow bokkoo ci yow li nga am deneen bàkkaar waaw. yow di nga am bàkkaaru waaw moo tax imaam alxam na xajar mu ne wa amma man adaahu ku kii nga xam ne moom yudaahi bi xalqillah fa yaxrumu alayhi wa yasam kooku yi day xaraam ci moom moo tax gaa yi naan wala statut of am bi c'est pas ñi naan xërëm la ñu naan du xërëm daawuñ ko ñu ne la mbir mi darul loolu xërëm ou pas xërëm daa xaraam ngay defar loolu voilà moo tax mu ne kooku noonu dafa nekk loo xamante ne nii moom ci li muy def noonu fa yaxrumu alayhi xaraam na bu koy defar wa yasam bu ko defaree day bàkkaar lakin ismahu duuna ismil mur'ati waaye rek bàkkaar bi muy am wuute nag ki nga xam ne moom ki nga xamante ne nii day def loo xamante ne nii mooy euh, da koy def mais du pour luñ jaamu wala loo ñooñu xam nga ne boo ko ci koy def ngir jaamu ñu jaamu ko loolu wax nañ ko sànq. wallahu ta'ala a'lam waaw kon nag loolu foofu la ñuy yem bii di ñëw ñu gis ñetti xadiis yi nga xam ne yooyu yëpp nag day wax ci malaaka yi foofu loolu lañ bokk waaw mooy Seydina Jibril alayhi salaam bi mu joxee rendez-vous yoneen saa salaam yoneen saa salaam toog toog gisu <laughs> voilà